kon ñu ngi war a gis abu ruwayha imaam ibn isxaaq raximahullah nee na abdullah la tuddoon di doomi abdirahman al xasami bi koju xasam eh, seyna abu ibn isxaaq rahmatullah alayhi ne ba léegi moom ak Seydina Bilal ibn Rabah al muazzin di noddukat yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñaar la yonent bi alayhi salaatu wassalaam defoon ay mbokk radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag tarjamaam gudd Abu Ruwayha bi rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci la jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu defee diiwaan yi comme niñ ko waxee woon ci bi ñuy def tarjama moom Seydina Umar ibn al-Khattab nga xam ne dafa classé woon jullit yi bi mu def leen ko te ngeen commencé ci ñi jege yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ngeen paree comme que ginnaaw moom Seydina Abu Bakr moo ci tegu ngeen jël waa kër waa banu mu ndax li naa Abu Bakar bokk ci ñoom ah, ginnaaw ngeen xool ko gën a jege yonent bi aleyhi topp ci léegi gisoon nañ bañ ko gaa yi defee juste après seyna Abu Bakar ñu doon liggéey nga doon def liggéey bi ñu daal di def ne moom waa këram mooy ñi bokk ak moom mu ne lan moo tax ngeen def li ba waa këram daal di dajaloo ñëw na mais nag Omar ibn al yow nit ñi ne nga leen ñu liggéey ñu liggéey liggéey bu mel nii jox la nga bëgg ñoo di ma ne ah <laughs> yéen daal da ngeen a bëgg di ma utiliser ngir daal di faj seeni affaire loolu bu fi am ñun ñu sànni woon ñu te gannaaw liste ba mook ñu def ñu fu ñu mën a def moo yem <laughs> moom Seydina Omar ibn al-Khattab faaruqul faaruqul umma radiyallahu ta'ala wa arda euh, di nga xam ne ci la def yooyu dafa laaj Seydina Bilaal ne ko kan laa lay booleel mu ne ko Abu Ruwayha ndax moom duma tàqale ko moom ba mukk ndax lan ndax mbokkaale gi nga xam ne moom la ma alayhi salaatu wassalaam mbokkale woon ak moom moo tax Seydina Omar mu def radiyallahu anhu waa Sham comme que Bilaal jamono Sham la ne woon radiyallahu anhu bi mu ko ko laajee da ne ko man Abu Ruwayha nga may booleel Seydina Omar ibn al ci xam-xam beeg fiqh gu mag gi ma am mu jël képp léegi koo xam ne ci waa Habasha nga bokk mooy éthiopiens yi am cosaan Éthiopie mu boole la yow ki nga xam ne moom ngeen di bokk seen diiwaan ngeen di boole mooy waa Xasam ndax Abu Ruwayha bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon mook Seydina Bilal al-Xasami mu boole waa Éthiopie ak waa Xasam noonu lu continuer moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xam ne ci la dem euh, ubbi ji baytul maqdis ndax gars dañ ne ko woon boo ñëwee ñun dinañ nangu di Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah gars yi bañ ñëw leen assiégé dañ ne dinañ nangu capituler mais seen xalifa bi mooy ñëw ñu daal di koy jox caabi bunt bi comme liñ naan armistis bi moom moo koy signé seen kii bi comme que gars yi capitulation lañ ne ñu war a def armistis bu ko defee noon yi daal teg seen bi ci suuf daal di nërmeelu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu demee foofu Seydina Bilal da ko laaj ngir mu saxal ko foofu mu nekk Sham mu daldi ko fay bàyyi euh, bi ñu ñoom ñaar ñu daldi wàcc mooy sëy Seyna Bilal ak Seyna Abu Ruwayha benn dëkk buñ naan Daariya bi mu fa demee ci waa Banu Xawlaan mu daldi fay àgg moom ak Seyna Bilal ak Abu Ruwayha bi biñ ñëwee ñu ne ko ñun ñu ne leen nga village yooyu muy village arabe yooyu ñëw ne leen ñun dañoo ñëw ñëwuñu fi nag ngir leneen mooy dañoo ñëw wax leen li leen fi indi ñu ne soriwul village bi soriwul Damas capitale bi noonu Seydina Bilaal ak Abu Ruwayha radiyallahu anhuma ne leen dañoo ñëw ngir sàkku si ñaan si seen ay doom yu bokk fii mooy soxna lañ soxla lañu bëgg moom lañ ut si ba pare ñu ne leen ñun ñaar ñii dañoo nekkoon ay yéefér fa hadaana allahu azza wa jal wa mamlukayni fa ataqana allahu wa jal wa faqirayni fa agnaana allahu azza wa jal fa in tuzawwijuuna fa alhamdulillah wa in tarudduuna fala hawla wala quwwata illa billah Allah Seydina Bilaal ne ak Seydina Abu Ruwayha bokkam bi ñu ñëw kon ci village boobu di Daariya nekk ci faubourg Damas ci waa Banu Xawlaan ñu ñëw ne ñun nag dañ leen a dikkal ngir kon labat si seeni doom muy soxna lañu utsi ñun nag yëg leen suñu ñun ñooy ñan qad kunna kaafirayni fa hadaana allahu azza wa jal ay ñaari yéeféer lañoon ñun ñaar ñii buur yàlla daal ñuy gindi ndax ñoom Seydina Bilal avant lislaam ci seen diine boroom lañ nekkoon ñi leen moomoon muy kuffaaru Quraysh ni Umayya ibn Xalaf xalafahu llahu fi nnaar muy ci seen diine muy diine Quraysh jaamu ci polythéisme ko mag lañ ne woon ñu ne kon dañoo ne woon ñaari yéeféer ñun ñaar buur yàlla daal di ñuy gindi azza màgg na wa jalla azza na mu ne wa mamloo kay ni ñun ñaar ñii ngeen di gis dañoo nekkoon ñoo xam ne ay jaam lañu woon fa ataqana allahu azza wa jalla buur yàlla daal di ñuy libeer daal di dog feeru jaam yi ñu takkoon on est plus dans les fers attaché dans les fers on est devenu libre grâce à Allah subhanahu wa dañu ne woon ñaar ñoo xam ne dañoo moomoon buur yàlla daal dañuy libéré azza wa jal tedd na te màgg na ñu ne leen wa faqirayni te ñun ñaar ñii dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu ñàkk la ñoon amuñoon dara fa aghnana allahu azza wa buur yàlla mi nga xam ne màgg na te tedd na tedd na te màgg na daal ñuy woomal ne leen nag fa in tuzawwijuna fa alhamdulillah bu ngeen ñu mayee soxna bu ngeen ñu takkalee may ñu soxna fa alhamdulillah ñu ngi sant yàlla loolu lañu xam ne bu ngeen ñu mayee soxna du suñu ngóoraay bopp du suñu dara waaye cant yépp dañ koy delloo ci borom bi bu dee may ngeen ñu soxna wa in tarudduuna ah bu ngeen ñu delloowee nag mooy may ngeen ñu soxna ngeen ne leen déet ñun manuñu ko walla ak nu ngeen ko mën a waxe falaa xawla amul pexe wala quwwata amul kàttan illa billah lu dul fa yàlla pexe amul lu dul ku yàlla may pexe waaye kàttan pexe amul ngir mucc lu dul ku yàlla muccal may pexe ngir nga mucc waaye kenn amul kàttan ngir di jaamu yàlla lu dul ku yàlla kàttana kon nag biñ leen waxee lool gaa yi tamit nekkoon ñoo xam ne ñu gëmoon yàlla nekkuñoon ñoo xam ne ay affaire euh, client kii la communautarisme non non noir bi ñëw fii mbir Damas ne Bilaal waaye yow biir Damas saay arab yu toll ni ñun yax yu rëy yi bokk ñu ñuy non mais defuñ noonu waaye waxuñ ne non ñii ay jaam lañ woon mot bu fi nekk di di di ka di di kii mooy yow muy déglu mooy tamit ñiy taxaw naan man ngir laa du may sama doom ñeeño é man géer laa géwél fan tëgg duma leen may sama doom xanaa damaa bëgg a delloo ginnaaw yéen a yem c'est du pareil au même képp ko wax lool mooy ne nit ku ñëw doon wax naan waaye bo te loolu <laughs> bon ñun xam nañ ci dara xoola Sénégal loo fi baax baax boo ñëwee moom di takk soxna gars yi ñu ngi xool lan nga doon bu dee ñi ngay takk ay géwél lañu bon yow boo ñëwee duñ la may ndax ñoom géwél lañ bëgg a may seen doom ñuñ doon ñu bokk keneen ki nga nekkub géer ñëw di fii ab géwél ñëw bëgg faa takk ñu ne yow duñ la may dara ndax ñu duñu may suñu doom géwél duñ ko may ñeeñu ainsi de buur yàlla dañoo inna akramakum kër gi na sedd fa yéen dañ ko mayoon sëru amoon na solo sëru Abdurrahman ibn Awf soxnaay Seydina Bilal radiyallahu anhu ñii muy ñoo xam ne lislaam a leen yaram wax nañ leen ñoom nëbbuñ seen boppoon nit tamit da ngay doo ñëw tamit di nëbbu yéen eh, nëbb li nga doon kii ba dem ba ci biir non waxal li nga doon mu jeex dañoo ñëw wax leen lu leer ay yéeféer lañ nekkoon buur yàlla daal li ñuy gindi voilà ñu nekkoon ñoo xam ne ay esclave xam nga mooy esclave ni mu diise woon jamono yooyu ñu daal di ñuy mooy bu ñu la libéré mawlaa nga te loolu ba léegi yemoog gi nga xam ne masula doon ki nga xam ne ñoom ci société bi mu ba léegi ki nga xam ne moom dafa masuñu nekk jaam mais mu ne ñun ñii ñun ñaar ñii Bilaal Abu Ruwayha ñun ñaar ñépp dañ ñoo moom ay jaam lañ woon buur yàlla daal di ñuy libéré ah. amuñu amuñ woon naada dara amuñu ko ndax dañ ñoo bu ngeen ñu mayee alhamdulilah bu ngeen ñu mayul amul fexe amul kàttan lu dul ci buur yàlla gaa yi daal leen may li nga xamante ne nii mooy soxna daal di leen takkal may leen soxna sans benn problème euh, moom nag Seydina Abdullah ibn abdirahman alxasami ñu gën koo xam ci abu ruwayha loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci tarjamaam waxoon naa la ne bariwul di mbokk seydna bilaal ibn rabax radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala aaliyal firdawsi maskanahuma wa mathwaahuma